am na benn présision bala ñoo jàll insha allah muy tuddoon nañ ci jataay yi mooy julli gi ñuy wax ne da ko julli ci Muawiya ibn Muawiya al-Muzaniyu dañ koy wax tamit al-Laythi muy Muawiya ibn Muawiya al-Laysi gisoon nañu ko daldi woon ciy taxaw walillahi alhamdu wal minna dafa am nag ci boroom xam-xam yi ñoo xam ne mooy xam nga càllale boobu waxoon nañ la li ci ne li nga xam ne moom la ci imaam alxaafis ibn kathir waxoon ne nakaara da ci am ak xara bu tumuranke la bari nakaara eh, gisoon na nit li imaam alxaafis ibn abdul bar al andalusi radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi wax ne lii moom bu doon ci affaire u axkaam yi dara du ci wér dara du ci matlay waaw amul lenn ci lii loo xam ne dina ci mat lay waaye eh, gisoon nañ ne ku mel ni al imaam alxaafis ibn eh, xajar comme ni mu waxewoon ci bi muy wax ci wàllu jullee néew que ne ah xadiis bi c'est vrai yoon yi dara wéru ci de bu nekk waaye boo ko boolee boo xoolee côté yoon yu bari yi day day niru day dëgër day dëgër ah, ne loolu mën na dëgër bu ñu xoolee côté yoon yu bari yi waaye waxoon nañ la insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy ne xadiis boobu noonu li imaam alxaafiz ibn abdul bar wax moo ci am te tamit imaam alxaafiz ibn xajar weddiwul ne loolu moom lool la mooy que ne xadiis bi wérul xam nga imaam alxaafiz ibn abdul bar da yoonam yépp dara wéru ci waaw xadiis bi ay yoonam dara wéru ci dara wéru ci dafa am nag hein dafa am ñoo xamante ne ni ñoom dañ cee dem nag ci beneen côté boo xam ne nag boobu daa gën a garaaw <laughs> waaw boobu moom mooy ñu ne affaire bi maw mawdu la hein <coughs> ne mawdu la loolu nag mooy li nga xam ne euh, mooy li nga xam ne nag lool nag moom ñu àgg ci lool nag que ñi ne mawdu la ah, loolu nag lu ñuy seetaat la mooy mbir mi du mawdu waaw du mawdu naka lay nekk mawdu ñoom imaam al-Hafiz na xajar naan bu ñu bu ñu seetee yoon yu bari même bu dee yépp da da'if côté boobu mën nañ ne lu dëgër la ndax lan dafa ndax yoon yu bari yi kon loolu manu la nekk mawdu parce que am na ñoo xam ne bon <laughs> ci boroom xam-xam yi <laughs> ñu ne la lii nii moom saay mawdu la quoi mais mbir mi nag àggul ci nekk mawdu de du mawdu parce que loolu benn affaire la mais am na lu ko jiitu imaam an-Nawawi est-ce que xam nga ne imaam an-Nawawi ci al-Adhkar almuntaxabu min kalaami sayyidil abraar muy al adkaar téereem bu am solo boobu laa ilaha illa ci wàllu zikkar yi muy almuntaxabu li nga xam dañ ko tiiree jële ko ci min kalaami sayyidil abraar ci waxu sayyidul abraar ki gën ci mbindeefi nit ñi muy kan sayyiduna rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam foofu indi na fa xadiis bi waaw te foofu kan moo imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi danga ne mawdu' la dugal foofu ab ab ab xadiis bu mawdu' mukk hein parce indi na ko ci baabu zikri fi tariq baabu buntu ak zikri tudd mooy mooy mooy mooy sikkar ngay def fi tariqi ci yoon yi mooy comme booy dox wala nga yéeg sa oto di dawal sa oto moom daal di lépp nga war en ci yoon yi nga nekk en route di wax di di di def ay ay azkar mu ne moom imaam an foofu wa rawaynaa fi kitaab ibn sinni wa dalaa'il an-nubuwwa lil Bayhaqi an abi Umaama al-Baahili radiyallahu ta'ala anhu qaala ataa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam jibril alayhi salatu wasalaam wa huwa bi tabuk fa qaala ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam ishhad janazata muawiya ibn muawiya al-muzani waaw eh, après mu laaj ko ko foofu dane moom ci seydna abu umaama la jaar riwaay yi nga xam ne moom la ñun yi ñu jotoon a tudd ci imaam al bayhaqi mooy yi nga xam ne moo jaar ci sayyiduna anas ibn malik radiyallahu anhu mais imaam al bayhaqi moo yooyu mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam seydna jibril da ko dikkal fekk mu ngi tabuk ne ko yow seydna muhammad sallallahu alayhi wa fekkeel néewu mooy julli néewu muawiya ibn muawiya al nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam génn seydna jibril génn ànd ak sab'ina alfan min al loolu gisoon nañ ko waaw mooy loolu gisoon nañu ko mooy liñ gisoon ci loolu mooy léegi bi mu koy laaj la moon imaam an indi ko fii mu ne yaa Jibrilu bi ma balaxa Muawiya hadhihi al-manzila ana <coughs> moom Muawiya moom ibn Muawiya al-Muzani mais moom nan la jote kii bi xam nga lii la waxoon nañ ko wàccuwaay wu rëy wi qaala bi qiraatihi qul huwa allahu ahad qaaiman wa raakiban wa maashiya ndax jàng gu bari gu muy jàng qul huwa allahu ahad ah qa'iman moo xam mu ngi taxaw wa rakiban moo xam mu ngi war wa mashiyan moo xam mu ngi tax mu ngi dox loolu moo tax loolu benn affaire euh, <coughs> mooy xadiis bi am na beneen beneen kii boo xam ne dañu pa mooy mooy junjun loo xam ne boroom xam-xam yi dañu koy wax imaam an wi xam na bu baax li nekk ci xadiis bi xam na yoon yi waaw Euh, xam na ne càllale par càllale ñoom ñépp a wéradi sauf que boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi loolu précision la boo xam ne euh, euh, parce que jataay yooyu parce que li ñu doon def mooy ne jataay yi buñ ci def bu nekk te loolu dañ ko digg woon te début ba buñ ci def bu nekk dañ koy déglu ba pare dañ koy mooy niñ ko defe nii dañ koy déglu ba pare dooroon ko dugal même bi temps yi ñuy yoree euh, kii bi nu mu tudd <laughs> whats non waaja waaja ñuy dugal affaire yi par jour kii kii bi rek eh, dama ko ñàkk ba xamatuma nu mu demee daa yàgg parce que ab réseau social la <coughs> boo xam ne dañ fay def fichier yéeg yu mel noonu Dropbox waaw kay <laughs> xaw ma sax noonu ngeen koy ndax Dropbox voilà mooy réseau social voilà Dropbox <coughs> temps yañ ko yoree parce que suñu bos tëj na bu yàgg waaw <laughs> boobu moom boobu nit ki da doon mën a suivre en temps parce que bu dee foofu mooy yiñ defoon bu ñu def rek bu ma déglu ko daanaka ci jour bi mën naa ko ci dugal mooy kooku dañ doon nekk à temps à jour alors que léegi mooy ak archive loolu mënuloo ne da ngay dajale lu bari loolu ko cee dugal. voilà dañ doon def nag lu ñu def déglu ko mais jamono yii suñu waa yi ñu doon dégloo waa yi ñi doon dégloo mbir mi moom moo benn bi moo amoon problème nag te beneen bi leneen lañ ciy déglu loo xam ne mënuñu koo dagg waaw beneen bi nag dafa am problème dangay ngay kii ndax dafa war doon xaw yàq moo tax affaire bi nag de ce fait euh, mënatuma woon a déglu affaire yi il fallait ma xaar bële la ma fay déglu ba mu jeex mat bu baax bi ma door a déglu yii après nag moo tax yooyu jotaay boobu di wax ci feeru azkar yooyu mooy ci ci ci kii boobu nun tudd euh, jotaay boobu noonu di wax ci wàllu Muawiya ibn Muawiya diñ ko defee yàggu na ah, julli bi foog naa def na yàggul noonu ñaata jotaay benn jotaay wala ñaar tey laa ko doon dóor tey laa koy dóor a déglu voilà de ce <coughs> bi ma koy déglu laa ne am na lu ma luppee mooy lan mooy yonent euh, euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dafa am lu ñuy wax surtout ñu mujj ñi mooy ñoom comme ñu mel ni ñoom ay imaam al-Hafiz ibn Hajar ak ñooñu xatta ñoom imaam an-Nawawi mooy que ne euh, da koy wax que mooy xadiis bu da'if mooy laaj mooy est-ce que xadis bu daif dinañu ko jëfe wala xam nga keroog bi ñuy wax ci lool ñoom la naan xanbali yi muy ngiiru imaam ahmad rahmatullah alayhi ñoom dañu ne ñoom moom bu dee masala dafa taxaw benn mbir dafa taxaw loo xam ne dafa soxla àtte ñu seet xadis yu wér yi amuñu ci dara lu ciy wax ñu gis benn xadiis boo xam ne ak ak faiblesse am rëyut voilà ak faiblesse am loolu tamit lu dara am lu am solo la waaw lu jar lu ama am solo la mooy euh, faiblesse am rëyut mooy euh, du am mawdu fa ne wala ab matru mooy ñooñ buñ fa ne ñooñ seen faiblesse dafa rëy voilà loolu seen seen seen faiblesse dafa rëy loolu seen faiblesse dafa rëy loolu kenn manu cee ñëw di di di naan lii dañ ko jëf mooy dañu ne xanbal yi ñu fekk xadis boo xam ne wérul mais nag ñàkk wéram garaawul du lu rëy ñun ñu jëfe xadis boobu ci bunt boobu comme que kese lañ fi gis moo gën ñuy sukkandikoo xalaatu nit ñi waaw ah, mooy istinbaatu fuqaha yi ñoom lahum ahl man nañ ko def mais comme que xadis boo xam ne da'if la gaa mais nag da'if gi rëyul ñun dañ ko utiliser boo demee même imam Ibn al-Qayyim mu ngi koy préciser bi muy leeral usulu madhabu imaamu Ahmad Ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jami' léegi nag ñoom dañuy wax leen na ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar eh, boroom xam-xam yi de dañuy utiliser xadis bu daif duñu ñu ko utiliser ahkaam yi moom mooy comme li imaam al-Hafiz ibn Abdul Bar waxoon lii moom xadis bii bu doon ci wàllu àtte yi la kenn du ko jëfe kenn du ko jëfe mooy kenn du mat lay waaw benn lay mënu cee mënu cee sukk yi moom kenn mënu cee sukkandikoo di layal moom moom moom ses position moom waaw ak lan ñun beneen côté lañ waxoon mais dafa am benn fu ñu bàyyi mooy ak tamit xadiis bu da'if fi duñu ko utiliser ci wàllu histoire ñun loolu lañu waxoon ne duñu ko parce que histoire ay fee la soit lii dafa am wala amul waaw mooy ñun li ñu concerné soit buñ dóbee ne ah yonent ma lay saa def na lii de mooy loolu moom dafa moo ñaara mën a am comme que xabaar la mooy soit dafa am wala amul amul troisième voie soit liñ ne yonent ma lay saasaam def na ko am na wala amut nan lañuy man a saxale ne am na mooy bu dee ne dafa tegu ci ay càllale yoo xam ne ñu leer la ñu wóor ñoo ko solo nan lañuy mën a saxale ne mbir mi wérul mooy bu jàllee ci càllale yoo xam ne ña fa ne wéruñu c'est tout à fait simple léegi nag dafa am beneen affaire te pourtant loolu moo gënoon a ci xadiis bi mooy da doon wax gëneelu suuratu qul huwa allahu ahad muy suuratu al foofu nag la boroom xam-xam yooyu ñu la wax ñoom imaam alxaafis ibn xajar ne dinañ koy utiliser ci fadailul amal ak yi nga xam ne ñooy nooyal xol bu dee ne dañoo gis xadis boo xam ne day wax ci loolu fekk loolu tamit il faut mu nekk xadis bi li muy wax mu am cosaan ci diine waaw mooy muy wax cosaan ci diine te bu boobaa tamit doo fas yow sa xol que mbir mi fas ko ni yonent ma lay saa saa ma ko wax non parce que nan ngay kiiwee lu wérul nga naan yonent ma lay saa saa di ko fas non mooy dañ teg ay garde-fou hadith bi du du day nekk dans don fam du garaaw noonu loolu benn affaire la benn muy wax ci fadailul amal ci ngëneelu jëf yi waaw comme yi nga xam ne hadith yi nga xam ne dañuy ñëw di inciter nit ñu ci saraxee. walla ci dox mbokku walla ci ut xam-xam wala ci yoo nga xam ne wala bon ci kii nu tudd euh, parce que ut xam-xam <laughs> ay ay ay ay ay def lu baax wala di laaya biir nit ñi xadiis yu mel noonu ñu gis ci xadiis yoo xam ne ñoom dañoo daif mais seenum daif rëyul ñu ne waaw kay bu mel noonu man lañ ci utiliser di ko wax mais bu yeboo yow mi koy nga fas sa xol ne lii yonent wala sa sa waxu ah parce que comme que wérul manoo jàpp naan yonent ma lay fas sa xol naan moo ko wax voilà te tamit muy wax ci li ni day nooyal xol comme di wax yëfu waaye lii nga xam ne mooy tax nit ñi di dellu ci seen borom parce que c'est possible ñu ne parce que loolu c'est possible que yonent ma lay saa saa ma ko wax mais nag comme que amuñ ci lu leer kenn du dogu ne moo ko wax mais comme que mu ngi wax lu baax. nañ jëfe rek nañ def rek comme que lu baax la te loolu fekk mu am cosaan ci diine mooy du lu baax loo xam ne da koy créer xadis bu wérul ñëw indi fi jaamu yàlla joo xam ne ñoom daanaka kenn xamu ko ci diine amul cosaan ci diine loolu bokkul déedéet waaw kay ñoom garde-fou yooyu ñu ci def mu bañ a nekk donf gi faiblesse gi bañ a rëy muy wax ci fadailul amal xam nga xam nga benn dafa am benn kii mooy daanaka bépp téere boo gis saar bu nekk mu wax la ngëneel ya ca mooy loolu wérul waaw loolu waajaa ko fommante woon ne waaw ñu koy wax naan ko mais yow yow xadiis yi ngay créer saar bu nekk nga créer ko mu naan waaye damaa gis que nit ñi ñu topp fiqhu Abu Hanifa bàyyi fi alquran topp fiq di wax ci ay fiq bàyyi fi alxuraan léegi nag ma bëgg leen a ci ñuy ñu ñu sawar ci alxuraan te te jublu ko moo tax ma créé gëneelu saar yi saar bu ne mu ne la saar bi ku ko jàngal yi wala am na gëneel sàngam foo gis loolu ci tafsir boo ko gis xamal ne lool xadar tilim tilim la taq taq la baal mu dem waaw léegi eh, mooy ci fadailul amal yooyu nag bu dee ne xadis bi wérul kon moom ñu teg ci garde fou yooyu faiblesse gi wéru euh, tarul nga fas sa xol ne lii nag ah manuma jàpp sama xol ne yonent ma lay saar saa ma ko def moo ko wax ak loo xam ne mooy day yoo day euh, tooyal xol mais nag jamais ci li nga xam ne dañ koy appliquer loolu ñoom lañ wax ba moo tax ngay gis yenn xadiis yi moo tax imaam an-Nawawi indi xadiis bu mel nii fii waaw te le fait que imaam al-Hafiz ibn ne xam nga xadiis bu daif xadiis yu daif loolu ci xam-xamu xadiis nga loolu masoon nañ ko préciser xadiis mën na daif beneen daif beneen daif mais bu ñu baree te seeni don fu réyul noonu mooy dañuy mujj àgg ci dara jaay xasan parce que dañuy xam ne lii am na cosaan imaam alxaafis ibn xajar moom foofu la teg mbir mi moo tax mu ne xadiis bii bu ñu xoolee ci wàllu càllale yu bari yi mooy day nekk day nekk loo xam ne xaw yi lu dëgër la même bu dee ñun li ñu nootal mooy li imaam alxaafis ibn abdul bar wax rahmatullah alayhi sauf que bu boobaa tamit am na benn affaire mooy ñi nga xam ne dañu naan bon xadiis bi kon comme que doxu gi euh, parce que ku mel ni euh, yoon bi nga xam ne mooy bu Nuux ibn Umar boobu boroom lisaan lisaanul mizaan rahmatullah alayhi al imaam al xaafis dane moom mooy aqwa turuqil xadiis mooy bi yoonu xadiis bi yoonam mii moom moom Nuux ibn Umar bi moom moo ci gën a dëgër ci yoon wi mais nag moo gina a dëgër ci yoon wi tekkiwul ne dafa dëgër de mooy yoon yi wax ndax loolu di nga gis xadiis yu da'if yépp da'if ñu ne mais nag da'if yépp bii moo ci tane loolu walla li imaam at-Tirmidhi di wax loolu te mu induire ku ku ku ku bàyyiwul xel en erreur hada al xadiis asaxu shay'in fil baab ne xadiis bii de mooy li gën a dëgër ci bunt bi tekkiwul ne xadiis bi dafa wér waaw mooy ne xadiis yi ciy wax yépp te te wéruñu bii mooy bi nga xam ne moo ci gën a dëgër ci yooyu yépp léeg-léeg loolu lay tekki moo tax loolu am solo la lu jar bàyyi xel la léegi nag képp koo xam ne dangaa jàpp ne euh, mbir mi yoon yu bari yi comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax man damaa jàpp ne lool la man ngaa jàpp lool mais di ko jëfe tout en sachant nga def li ñu wax ñoom mooy nga def li ñu wax mooy ci luy nooyal xol ak loo xamante ni nii ci raqaa'iq yooyu ak yi nga xam ne ci fadaa'ilul a'mal ci jëf yu ngënee ni te tamit nga bul jàpp nit nag gëm ne lii yonent ma ko doon defam mais daal jàppal ne c'est possible mu def ko parce que c'est possible c'est possible mu wér di c'est possible mais nag comme que amuñu ci ci ci kii yu ñu yor euh, méthode yu ñu yor ak nit ñi ne ci biir mënuñu leen wér na ndax ñooñu wéruñu kon loolu moo tax loolu loolu benn affaire la <coughs> loolu benn affaire la mais loolu euh, ñépp d'accorduñ ci affaire boobu que ne xadiis bu da'if mën nañ ko utiliser ci fadailul amal yi loolu ñépp d'accorduñ ci parce que xam-xam la ñuy waxe ñépp d'accorduñ ci am na boroom xam-xam yoo xamante ni dañ ne loolu noonu noonu déedéet ñun d'accorduñ ci loolu d'accorduñ ci loolu parce que fadailul amal yi looy jëf looy jëf dafa war a tegu ci loo xam loo loo mooy bala nga ne lii ngëneel la il faut loolu sax waaw parce que lii ngëneel nekk na ci bañ koy def dafa war a sax te lépp lu jëm ci wàllu yooyu dafa war a sax ci yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam mi doon corriger Seydina al-Bara ibn Azib ci xadiisam boobu nekk Saxiixayni bi mu koy jàngal booy tëdd li ngay wax bim naan ko war nabiyyaka wa nabiyyaka alladhi wa nabiyyika alladhi arsalta sayyidina al-Bara ibn Azib bi muy net bi muy tariwaat mbir mi ndax wan ko yonente mi alayhi salaatu salaam ne jàpp na ko mu ne wa rasulika alladhi wa rasulika alladhi arsalta yonente mi alayhi salaatu salaam dana ko déedéet da ko reprendre ne ko déet pas sa yonent rasul sa yonent ki nga yónni sa ndaw bi nga yónni déedéet sa nabi waaw préciser ko ko ne noonu la mais pas rasul te pourtant rasul ak nabi ci xam-xamu xadiis man nga leen a man nga leen a jaaw man nga leen a euh, kii bu ma nee qaala rasulullah bu ma neexee ma ne qaala nabiyullah loolu dara newu ci mais ñaan nga ba mu ba mu naree kii nabi la naroon a dindi remplacer la dindi woon remplacer par rasul parce que loolu lañ takkoon moom saa salaam reprendre ne ko déedéet nii la waaw nii lañ ma ko nii la nii kon nag. ñu ne mais loolu day wan ne kon mbir yi il foo mu nekk loo xam ne dafa war a sax ci yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax ñoom it mënuñu ne seen wax amul benn solo wala nañ ko teg fële parce tamit am na am na wàll goo xam ne gu muy dëgëral te tamit lu ñu mën a accepter la ndax lépp ci côté xam-xam dañ ko nekk loo xam ne lool lu acceptable la ki ne moom man daal say en plus euh, te te ñu mel noonu. dafa am ci ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi boo seetloo ñu njëkk ñi seen doxalin da ngay xam ne dangay gis ne ci seen à travers waxuma ne lool mais à travers le seen jëfalin da xam ne ñii moom ñii moom d'accord ñu woon ci lu mel noonu comme ku mel ni ñoom imaam muslim imaam muslim nga xam ne rigueur bi mu àndal ak yu mel noonu nga muqaddimaam bi yim ciy kii yëpp kooku ku mel noonu taxaw mooy diw bu nee ñi soutenir la lekk ne ñun am nañ ci saraf parce que imam muslim ak ñu mel noonu ak tamit le fait que alxuraan aaya boobu nekk suuratu yuusuf mooy lépp quoi man damay woote ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ci lu tegu ci clairvoyance liñ naan nag lii wér naa wérul wala wérul ak kii faible nag loolu ñu koy nañ ko jëfee rek parce que li muy wax waaw dëgg la kooku ko def loolu la hu waje si te tamit mooy parce que yow li nga mooy moo tax bu boobaa comme ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ak ñi ànd ak ñoom dañuy mën a wax ni yow ñun ñépp d'accord nañ ni même xattaa ci atte yi sax xadis boo xamante ne nii xadis yu bari yu daif mais seenu daif rëy ñoom buñ leen boolee dañ ciy mën a laye même ci àtte yi waaw même ci àtte yi dañ koy man mais pourquoi pas kon ci wàllu te àtte yi moo gën a garaaw moo gën a garaaw looloo tax duñ ci nangu lu lu dëgër moo tax même yu daif ñuy nangu mooy dañoo boole wante boo leen boolee ñu àgg ci darajatul xasan te xadis bu dëgër ñu ne xasan dañ koy utiliser dañ koy mën a jëfe mooy bu boobaa ñoom mën nañ la ne yow comme que yow ci atte yi bu dee loolu ñu nangu ko pourquoi pas kon ci li nga xam ne moo gën a féete suuf muy ci fadailul amal yi nga xam ne mooy rigueur bi bi bi bi bi atte yi comme ahkaam yi ni ñu ko waxoon amu ko boroom xam-xam yi teguñu ko ci moo tax lenn la mbir mi amaana tarjeex bi lii la incha allah mooy ne comme fadailul amal yi waxu man a xadiis yi mawdu' de comme yi ñu waxoon ay ay ay ku julli kii am lii loolu moom c'est mawdu' mawdu' kenn bool déggoo ñoom ñu naan la xadiis boo xam ne dofu gi réyut waaw mooy ne faiblesse gi réyul comme ab kaddaab wala mawdu mu nekk koo ab ab walla wala waddaa wala koo xamante ne nii moom xaarimul muru ala koo xamante ne nii faasiq la ñooñu bu dee ñoom la ñoom taxul ñuy wax faasiq bu newee ci càllale bi du doxantu ci càllale bi wala matruk buy doxantu ci càllale bi wala waddaa wala kaddaab ñooñu ñépp famaantekat waxkatulu amul ñooñu moom taxul ñuy wax ko loolu bu bu fi taxaw naan suñu kon suñu naafile yooyu man nañ ko def kan moo la wax lool sa naafile wax naa la ban téere nga koy fekk ban téere xadiis nga ko fekk amul waaw wa bokk na liy wane ne da xadiis mawdu' te tamit wérul mooy ne boo le fait que doo ko trouver ca waa xadiis waaw yow nan ngay ñëwee ci monde des mathématiciens nga wax fi ne leen saa sàng théo théorème sàngam existe na ñoom kenn xamu ko ñu ngi koy dóor a dégg nga ne leen si mais théorème boobu existe depuis siècle gars yi kii ko mathématiciens yi di ci kii les grands les Einstein ak ñoom ñëpp xam nañ ko gars yi kenn xamu ko ci les mathématiciens kenn xamu ko ci monde bi mais loolu day loo loolu yow yow dama lay laaj yow moo <laughs> loolu mooy ko noonu ngay comparer julli yooyu ñuy waxa ah. mu ngi mel ni waa ji ñëw ne man de am na théorème bu existé boo xam ne ba mu existé yàgg na gaa yi ne ko mooy ban le monde de mathématiciens le collège de mathématiciens ñu wax leen ko gaa yi amul kenn ku ko ci xam yaa ngi ne ah lii de ñu ngi koy dóor a dégg. waa ji ñu ne ko mais man nga def opération bi ñu gis mu ne noo man nag tur bi rek laa xam en tout cas existe na gars yi mag yëpp xam nañ ko bu loolu lan ngay wax naan waa ji day wax lu ko neex kii moom dafa day déliré wala ab kàcckat la walla ab ab ab lan lan la doon mais loolu nag moo niroog nag li nga xam ne mooy mooy mooy yooyu nag waaw buñ ñeenee waa xadis waa yéen xadis sàngam xam ngeen ko imaam Maalik mu jële ci xawma lan lan ñu ne bu koor gi ñëwee julli leen ñaata ràkk ràkk bu nekk jour bu ne loolu ba mu jeex di nga am xawma ñaata uurul ay ni bu nekk kii wa kii kii ñoom ñu ne ah loolu dañu ngi koy dóor a dégg lii moom ñu ngi koy dóor a dégg loolu màndarga la màndarga la buy wan ne kon lii kay maw maw doon la dañ koo créé dañ koo famante comme ni mu xewee ci mathématicien yi rek exemple bi ñu la jox léegi moo tax loolu moom kenn waxu ko xadis boo xam ne moom nar la kenn du ñëw naan nañ ko jëfee parce que bon ça peut ça peut parce que lee li tax ñu koy wax mooy c'est possible yonent bale sa sam wax ko parce que ñi ko nettali amaana ko bu dee koo xam ne li tax xadis bi daif gaa yoo xam ne seen xadis yi te wuute mais bokk lu ñuy wax mooy ne dañoo bari lu ñuy fàtte wala lu ñuy juum juum yu rëy mais cette fois yi ñoo xam ne kombi nuñ dajawuñ kii wuñ ñoom ñépp ñu ànd solondoo loo xam ne mooy bu boobaa dañ naan lii wérul ku nekk sa càllal lañ naan kii wérul parce que diw a fa nekk waaw parce que diw moom ixtalata moom dafa mujj xel mi dafa xaw a na kii quoi laxa lëmasu lëbëjoo après keneen ki it loolu dal ko keneen ki ñu xool yooyu yépp mooy bu finalement dañuy xam ne lii du seenum xel moo lëbëjoo sinon ñoom ñépp te jëlewuñ ko bokkuñ fuñ ko jële ñooñu manuñoo bu boobaa loolu lañ naan xadiis bi xadiis bi ak donfam rëyut voilà nee ku ab kazaab nekk mos xam nga ne kooku moom donfam rëy na voilà kon loolu ab précision la woon ci fadailul amal yi li nga xam ne am na ci boroom xam-xam yi ñuy soutenir loolu comme ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne loolu dañ koy jëfe te ñu bari tamit moom lañ ànd voilà léegi dañ doon wax ci nootal bi mooy insha allah li gën a noot mooy euh, di bàyyi xel li nga xam ne moom mooy li ñoom imaam al-Hafiz Ibn wax waaw mooy ci fadaa'ilul a'mal yi mais nga nga topp liñ la wax yépp ah, mu bañ a wér mu bañ a rëy te doo fas ne yonent ma la saa saa ko wax parce que wax nañ la lu tax parce que yonent sallallahu alayhi wasallam loo koy askanal dafa war a nekk lu leer waroo ko teg ci foog naa. yaakaar naa il paraît que on dirait que hein sa paraît que non non non il faut que ça soit quelque chose de très clair waaw nga door ko ko mën a askanale léegi nag comme que mbir mi mooy mën na ko wax mën na koo ñàkk a wax nga ne ah man naa ko jëf rek même bu dee benn yoon au cas où bu dee ne lu masat loo xam ne moom lu baax la woon <coughs> noonu la demee woon après ñu xam ne loolu buñ demee ci suñu borom que ne sii affaire bi noonu la woon. ah bu boobaa fekk man au minimum def naa ko benn yoon voilà loolu mais tey bañ a ŋàññi tamit ñi nga xam ne dañ ne noonoo yooyu duñ ci jëfe dara nga bañ leen a ŋàññi parce que ñoom la lahum waj am nañ côté boo xam ne dëgër na parce que ñoom it boo xoolee seen côté raisonnement yi mënoo ko jël sànni teg fële loolu mënoo ko def kon wallahu ta'ala a'lam